أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaw ñu waajale ci ñëwoon ci résumé yi inshallah côté partie bi jëmoon ci masala usul yooyu jëmoon ci wàllu méthodologie comme ni nga xamante ne gisatoon nañ gisoon nañ ko jotaay yee weesu euh, ginnaaw bi ñu gisee woon partie bu njëkk bi concerné woon xadis bu njëkk bi ak beneen xadis ak ensemble trois xadis yi toppoon ci xadis bu njëkk bi ñu ngi woon ci xadis cinq bi mooy xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tere ku mu tag lu pare sangu euh, foofu nag ñu ngi jëmoon ci wàllu usul waxoon nañ ne côté boobu xadiis cinq cinq quatre masala usul yooyu la woon nañ li jëmoon ci wàllu bu njëkk yi moo am nax nañ bii nax yi mooy tere mooy lu sariya tere dara waxoon nañ façon tere yi am ak tere na lay tekki léegi nag mu desoon question bi ñu mooy est-ce que léegi hali hali yi yaqtawil fasaadu am la mooy ndax tere buñ teree bu sariya tere benn mbir day waral loolu ñu tere conséquences yi yi ciy juddoo fruit yu tere boobu est-ce léegi dam day da day wane ne conséquences yooyu day ñuul wala déet foofu lañ toll woon par exemple mu mu gën a leer bu yàlla teree ne bu euh, teree njaaloo par exemple est-ce léegi boo njaaloowee am ci doom kon mooy conséquence yu njaaloo bu dee doom nga ci am est-ce que yow doom jooju da koy mën a jàppe comme doom joo xamante ni dafa légal wala ñu ne la njaay dañuy tere ngay jaayloo loo moomul est-ce que ma jëlee lu ma moomul jaay ko xaalis bi ma ciy am est-ce dama koy mën a mel ni daal loo xam ne dama ko amoon mu normal man koo dépenser bu ma neexee bi ma neexee ma maye ci lu ma neex def est-ce que noonu mooy laaj bi léegi nag cere comme li ñu waxoon ci début euh, cours yi mooy cëpp dañuy wax ci wàllu fekk dañ ne woon dañu dañ boroom xam-xam yi dañ ko diviser en deux parts muy côté bi nga xamante ni moo jëm ci ibaadaat yi nga xam ne mooy jaamu yàlla mooy ne moo ci ëpp doole moom rek la wala ñoo ci ëpp doole comme julli comme julli julli par moom jaamu yàlla côté jaamu yàlla jaamu yàlla rek la mooy mënoo xam lan moo tax ñuy julli timis ñett lan mooy yow mënoo ne lan moo tax ñuy julli timis ñett après quelque benn heure wala heure et demie wala deux heures après ñuy julli ñeent de mooy yooyu noonu jaamu yàlla côté jaamu yàlla bi moo yooyu ñooy ñu moom lépp jaamu yàlla moo tax ñu mooy côté ibaadaat yi wala jaamu yàlla ëpp ci beneen côté bi mu beneen côté bi buñ ko waxee moo yi jëm ci acte socioculturel yee fii mel noonu comme am na jaamu jaamu yàlla yoo xamante ni pour nga def ko il faut nga am alal pour def ko par exemple yooyu mooy il faut nga am alal mooy bu dee dëkkoo mag bu dee dëkkoo ci côté boobu noonu wala jegewoo même si man nga faa dëkk doo am loo deme ci yeneen ndax du du biir kaaba ji rek lañ koy defe mais ku man googu mooy côté dañu gis ne jaamu yàlla ñu moo ëpp mooy yi ngay def yëpp yàllaa la naan defal nga def mooy ñun comprendre lañ moo tax ñuy def yi ci bari bi nga xam lu tax côté jaamu yàlla bi moo ëpp wala muy côté jaamu yàlla rek loolu mooy côté fekk euh, bi jëm ci wàllu ibaadaat beneen côté bi muy muamalaat yi nga xam ne moo jëm ci affaire côté socio-culturel bi nga xam ne nan la ñuy jaayee par exemple côté jaay léegi jaay mariage ak yi jëm ci yooyu nga xam ne côté côté socioculturel bi moo ëpp mooy ne boo ko defee surtout yenn yi comme ñu ne la comme mariage waa juróom marié say marié mais xalaatu ci yàlla yooyu yëpp tax mais def na ko li ni ni ni mu ware kooku du pare ñu ñëw na ko nag comme que duñ koy def yéene woo ci woon comme sa mariage baaxul kenn du ko wax léegi nag ci ci côté bi est-ce que buñ la tere liñ la tere conséquence bi day day day ñuul wala déet bu dee ci côté jaamu yàlla yi jaamu yàlla it comme julli dafa ne rek la dañ lay tere boo julli ngay wax wala ngay julli di gees su mel ni ku nekk feneen wala di étiré wu yooyu dañ la koo tere ci julli loolu mooy ne boo defee yu mel noonu walla ngay ñuy julli ba pare jekki jekki dem fële toog def lu la neex ñu ñëwaat loolu conséquence yu yàqu bi mooy lan mooy dañ naan la hé da ngay julliwaat voilà yow da ngay mooy liñ la waxoon dangay woo woor bul lekk heure heure biñ la ne bul lekk fajar gi bu fajar gi xaree ba bu jant bi sowee diggante ko boo ci lekkee lan moo ci mooy ne bu dee dafa yàqu dañ naan ma danga koy defar alors que bu dee ci muamalaat yi mooy ne man par exemple bu ma jëlee alal du ma moomul jaay wala yu mel noonu boobu tamit dañ koy mooy ne yow ba léegi dañuy considérer affaire bi nekk dal mooy def na loo war di def léegi nag côté moom mu am façon ñetti façon tere mooy yu ñuy tere boo xamante ni dañ koo tere li ñu tere almanhiyul anhu li zaati bi li nga xam ne moom dañ koo tere moom ci jëmm boppam loolu bu ñëwee par exemple ci côté euh, ibaadaat yi muy comme ni ñu waxoon yi nga xam ne jaamu yàlla rek la wala moo ci comme julli li ñu waxoon mooy exemple bu ñu joxe sànq buñ la nee boo julli yàlla moo ne waqumu waqumu lillahi qaanitiin bu julli jotee bu ngeen di taxawal julli taxawal leen julli ngir yàlla te bu ngeen def ko ànd akub dal mooy wax bi ci am ay geste yu ci bari léegi mooy yow loolu dañ la ko digal mooy dañ laa tere ngay wax bi ngay julli di wax léegi yow bu dee da ngay julli di wax jékki-jékki sa téléphone sonné nga jël wuy dañ naan la yow sa julli mooy boobu borom xam-xam yëpp d'accord nañu ne yu mel noonu mooy julli bi loo xam ne dañ ko teree ndax moom jëmm ci boppam moom ci boppam boo ko defee conséquences yi day niil conséquences yi nan lay niile mooy dañ naan la ba léegi dafa boo fi dara ba léegi mooy exemple bi ñu joxewoon tamit ci koor bi bu ma lekkee maam a naan dañ maan na dañ maan na yow léegi dañ koy defaat koor te comme que sax léegi comme comme ci mazhabu Maliki yi rahmatullah alayhi nga xam ne yow yow comme yow orma jur kiiwu koor mi nga nga léegi doo yem rek ci fay mais dañ lay teg ay daan mais l'essentiel fii liñ soxla mooy mooy ne bu dee jëmm mbir mi lañ tere nga def ko mooy conséquence bi du day yàqu mooy ne alfasaad bi ñu waxoon mooy yàqu bi day am mu ngi mel ni beneen exemple ñu ne la yàlla dafa tere yàlla bu teree sàngar naan sàngara bu yàlla teree naan sàngara yow naan sàngara ci boppam mooy jëmm naan sàngara lañ tere sàngara ci boppam lañ tere que ça soit nga jël ko di ko naan ak ngay def leneen ak ci yam mooy dañ koo tere mooy ne kon man bu ma ñëwoon ne non man naanuma ko dama koy jënd ngir keneen dañ naan la ma ne affaire bi ci boppam lañ tere nekkul ne dañ ne le tere nañ jënd bi mais moom sàngara ci boppam dañ koo tere moom lañ tere li mooy tere bi ci ci moom la dellu mbir mi moo tax loolu day yàqu na ko noonu njaaloo tamit noonu la mooy moom ci boppam lañ la tere boobu moom borom xam-xam ñépp rahmatullah alayhim d'accord nañ ne tere bu mel noonu day waral ak yàqute mooy conséquence bi moom de toute façon mu nekk fenn bañ fee nekk ñooyem léegi nag mu des beneen boobu mooy première façon li ñu tere bi mu am beneen tere boo xamante ni moom dañ koo tere na li wasfin almanhiyu anhu li wasfin mulaazimin anhu mu mu mu mulaazimin lahu mooy boo xamante ne ni dañ koo tere ndax attribut affaire bi mooy mooy ne dañ naan par exemple ci côté bu ñëwee ci côté njaay yonent bi sallallahu alayhi dafa tere njaay moo xamante ne ni wor da cee nekk mooy jaay moo xamante ni dañu dañoo teg say pexe dara jaaru yoon nag par exemple comme jaay ñu am na bu ñu waxoon keroog. waaleykum mooy comme may jaay loo xamante ni comme bi ñu wax sànk moomoo ko wala ma ne léegi yow seen nduur man kat ab kii damay jaay ay jën mooy damay natt nga ne ma waaw. nga ne ma léegi de man damaa bëggoon cinq tonnes de façon benn jën ma la waaw d'accord nag ni suñ yuñ nag affaire bi par contre nag jën yi ñu nga ca géej ga jën yi ñu nga ca géej ga mooy dangay ngay dem yow waaw kay demal napp ji jën yi après yow loolu laa la jaay mooy njaay mu mel noonu dañ koo tere ndax woor la mooy yow li ngay li yow li ngay jéem a jaay premièrement nekkul ci yow moo moo teg ci kenn xamul lan la kaw mooy da lay ñëw ne la mu ngi mu ngi koy léegi da nga ma jox cinq mille comme ça ma jaay li jën yi nekk ci géej sama partie géej gi fii wala sama partie euh, fu ma def genre benn dex ne la léegi da ngay dem loolu dañ naan la njaay moom baaxul. waaw kay. waaw. léegi. mooy ne exemple bi ñuy jox xam nga dañ koy joxe ci échelle bu ndaw échelle bu mag bi mooy boobu ndax tamit affaire yi tamit loolu la mooy exemple bu ñu joxe rek ndax tamit usul loolu la boo tax dañ leen ne woon ci début bi bi ñuy définir usul dañ ne moom affaire yi day joxe lu général léegi nag yow ci lu général loolu mooy yu bare nekk ci biir yow yaay yi mooy faqih bi moom mooy ñëw mën a utiliser yooyu xam ne kat lii waaw usuli bi jox na ko ne ko lii mooy règle bi moom mu xam ne kon cas bi bu ñëwee ci règle bii lay dugg cas bële même bu dee cas y règle la niroowul ak bii mu xam ne fi mu tamit lay dugg mooy ne accord pes yooyu tamit c'est pareil ndax liñ lay jaay ñoom de façon xamuñ ñu sol da ngay toog ñu ne la Japon Sénégal jaay na ko géej gi pour cinq ans loolu man da mooy lim wax rek mooy lim waxoon euh, Hakim ibn Hizam ne ko laa tabi maa laysa min indak bul jaay loo xamante ni nekkul ci yow mooy moomoo ko manoo jaay loo amul te tamit quantité bi mooy manoo ko xam waaw ko xam voilà teg ci tamit beneen beneen exemple mooy ma toog ne voilà tabaski jot na tabaski jot na man ma nekk fii Europe yónni saa benn yi woo Sénégal ne leen waa ji benn boucher bu ma xam wala rek ma nekk fii sax France yow benn boucher bu nekk euh, ci ci ci ci village yi fii wala ku yor benn ferme ne ko léegi damaa bëgg nga jaay ma benn xar mu ne la wax xaru tabaski ñu bëgg nga ne ko nga ne ko nag mais na mat naa an jëm kaw mu ne la waaw mu jaay la noonu rek mooy jaay moomu baaxul ndax yow affaire bi joxu la dara la rek xar yow xamoo ban xar la premièrement man na la jaay xar moo xam ne sax dañuy tere. dañuy tere ku tabaskee moom ndax dafa am façon xar yoo xam ne kenn manul tabas manul tabaski léegi benn mooy bu mel noonu tamit mooy comme exemple yu ñu joxe woon mooy exemple yu bari la mooy ne affaire bi boo gisee attribué la ci affaire bi léegi foofu nag mu am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu divisé wu en deux parties mu am ñu ne kaa yu ñu joxe noonu am na yeneen kaa yu bari la boo bëggee lu gën a gudd moom bi moom ci la gënoon a gudd mais comme que tamit dañuy résumé <laughs> man nga ñëw tamit di waxaat exa wala di joxe yu bëree bëri mais comme naa yi joxe joxe euh, aperçu bi ñu ci am benn aperçu ci question bi léegi borom xam-xam yi rahmatullah ñu divisé wu en deux euh, muy Maliki yi Maliki yi ak Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne de toute façon njaay moomu moom conséquence yi. day nul mooy baaxul voilà mooy nul nul te non nanu mooy ne moom de toute amul benn mu nekk fekk comme si considéré wuñ ko mu bañ fee nekk ak mu nekk fi ñoo yem léegi nag xanaa bi lay rahmatullah alayhim non xanafiye euh, yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne mooy beneen partie bi ñoom ñoo ne euh, affaire bi gaa waaju def loolu duñ ne rek sawaay li def baax na de dañ naan de toute façon dina am bàkkaar ci lim mu def ndax def na luñ tere waaw tere nañ ko ñëpp xam nañ ko tere dina am bàkkaar mais nag conséquence yu jógam quand même yàquwul moom dañ naan am nga bàkkaar mais yàquwul mooy par exemple waa joo xam ne dana man oh, léegi euh, damaa misère léegi misère mooy ma ne par exemple am na ci yenn cas yi comme ma ne euh, yàlla bu ma may lii de comme ma may def examen walla may def leneen wala bëgg leneen ma ne bu ma yàlla mayee lii dinaa ko wooral jouru tabaski bi par exemple yow xam nga jouru tabaski dañoo tere nga ciy woor wala jouru korite mooy dañoo tere nga woor ci jour moom moom bii comme exemple bii dañ koy dugal ci exemple ñu joxe woon comme exemple bu mel noonu mooy ñi ci def ñu ñu njëkk a wax mooy Maalikee yeeg Shaafi'i yeeg Hanaabila rahmatullah dañ naan la yow ba léegi wooragoo. même bu dee da ngaa woor ci jour bi dañuy considérer defoo ci tuuti te ndax da ngay am bàkkaar ndax daw dañ laa tere nga woor jour bi nga ñëw ci woor mooy ne defoo ci tuuti léegi ñu def des mooy xanafi ah, yi rahmatullah alayhi na na non attendre euh, nañ def daan am na bàkkaar gaa ndax def na luñ ko tere mais nag acte bi mu def kenn kenn manu ko ne affaire bi amatul amat am mu ngi mel nekk ak loolu mooy lan. mooy ne xam nga ñële dañ naan la kon da koy defaat ndax par force da nga koy defaat ndax yaa ndax misère day mel ni loo xamante ni farata la ci yow mooy da nga koy ñee nag dañ naan la noo am na bàkkaar mooy xanafi yoo xam mais nag du ko defaat loolu mooy loolu mooy différence ñii am na bàkkaar te ko defaat ne am na bàkkaar mais du ko defaat mooy ne exemple yi ñu joxe yooyu yëpp dañ naan la affaire bi baaxul léegi nag loolu mooy deuxième partie bi troisième partie bi kii ñuy tere mooy boo xam ne dañ ko tere ndax jëmm mbir mi lañ tere mooy diñ joxe woon ak bu njëkk bi attribué la ci mbir mi liñ tere beneen bi nag mooy loo xam ne boo xam ne mulaazimin la almanhiyu anhu li amrin wal manhiyu anhu li amrin mujaawirin lahu mooy li nga xamante ni dafa jege mbir mi mooy par exemple exemple mooy dañ koo tere Euh, bu yàlla ne subhaanahu wa ta'ala idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' yéen ñi nga xam ne da ngeen yàlla bu ñu noddee mooy wootu bu ñu noddee ngir ngeen ñëw julli fi bésu àjjuma waaw julli àjjuma bi fa taxaw na ngeen gaaw gaaw mooy loo doon def loolu li muy tekk mooy lu ma tekk dama koy bàyyi dem fa taxaw dem leen ilaa laa wuy bi am na ñu ko tekkee xutba bi mooy xutba bi fekk ji daal julli ji mooy woote bi yàlla bi ak tudd yàlla ji nga dem tekki wagarul bay'a ta nga na ngeen bàyyi njaay mooy ku mu fekk nga doon liggéey njaay nag cela ne veut pas dire que waa ji day nekk rek ci marché bi mooy man mu ma nekkee sama place liggéey moo xam informatique bi laay liggéey yooyu dañ naan la bap ndax ngaa ñi mën nga koy def transaction par ci internet ak yeneen mais mooy sama liggéey sax nga koo war a ba léegi exemple ci nga xam ne day jaay mooy day foofu yàlla na ne bàyyi leen njaay mi xam nga dañ la ko tere loolu mooy exemple boobu koo xamante ni dañ ne ko léegi bu àjjuma heure boobu da war a li bu ñu noddee da ngaa war a dem ci jumaa ji wala nga dem julli ji wuyu ji moom mu continuer di jaay est moom bu ci jaayee dara lim ci am noonu noonu mooy ñu nodd ba pare am benn client ñëw wala ñu bari ñëw nga ciy continuer yow say transaction comme si affaire bi dara new ci mooy est léegi mbir moomu ma ciy am day mooy dañ naan dafa xaraam dafa yàq wala déet loolu mooy premier exemple wala ma man ma ma ma ma ma ma ma sàcc benn benn kii comme ma romb fii fekk ndoxu jàmbur ma sàcc ko ba pare julli jot ma jàpp nag di julli mooy sàcc ndoxu jàmbur ba pare di ko julli mooy julli jot ma jàpp julli wala maroom bu yéree jàmbur ma sàcc ko ba pare sol ko dem ci jàkk bi di julli mooy exemple yu mel noonu mooy ne affaire bi mooy manuma mooy pour ma julli il faut ma soldat pour ma julli il faut dana ma jàpp mais li ma jàpp dama koo sàcc mooy moom ma ko mais li ma jàppe moom ma ko li ma sol tamit moom ma ko mais tamit heure bële heure boobu mooy dañ la yow yow waru la woon a sax fekk foofu ci ci biir magasin bi ngay jaay léegi man nekk fa man di jaay léegi est-ce que conséquence su sama jëf yooyu mooy ne bu dee kii ki nga xam ne dafa sàcc yére sol ko di julli est-ce que julleen dina baax loolu mooy laaj bi est-ce julleen baax noonu la baax ki nga xam ne dafa sàcc ndox jàpp jàppe mooy kooku est-ce kooku julleem dina baax mais tamit est ngaay bi ñu def heure bale baax na loolu mooy loolu mooy laaj bi concerne question boobu léegi boobu mooy jumhuurul ulamaa rahmatullahi alayhim muy muy cette fois ci ma Hanafi yi ak Maliki yi Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu na non affaire bi conséquence bi baax na mooy ne lan kon da nga da ngay retourné waat ne kon waa ji sàcc mbaxu jàmbur jàpp ci julli kon kon julleen baax na mais nag julleen baax na mais am na bàkkaar ci le fait que dafa sàcc lu moomul mais jàppam kenn du ko ne sa jàpp baaxul ndax lan ndax yonent saa la dane rek eh, yàlla du nangul oto kiiwu kenn eh, julli kenn eh, kenn ci yéen bu ree dafa tojal sa jàppul sa jàpp na dafa jàpp na mënuñ ne ko sawaay yow jàppoo mooy jàpp moo am na soo que mooy li utiliser pour def ko moo baaxul mais tamit julli bi mooy dañ ne ko mu mu muur bu dee góor fi mu muur mu muur sol na taxaw di julli mooy muuru na mënuñ ko de muuruwul mooy ku ko gis muy julli manoo ne yow yow defoo kon julleen baax na même bu dee day am bàkkaar njaay loolu tamit def nga loo xamante nañ ko tere mooy dañu am bàkkaar mais nag affaire bi baax na léegi xanaa bi lay rahmatullah mooy deuxième avis bi ñoom ñu ne noonoo kooku de toute façon moom julleen baaxul mooy lan mooy bu doon dafa dafa dafa demoon comme si mu nax benn waay léegi boo ko bëggee indi ci actualité comme ni ñu dem gaa yi nga xam ne mën nañoo jaar ci këyit ak lijjanti rek bu amee gaa yi nga xam ci gouvernement nax fexe nax gaa yi ba jël kër gu ñu moomul woon mu nekk seeni këyit def ko ci seeni kayit ñu dëkk fa léegi kooku bu dee ñu njëkk ña bu dee ñu ñu njëkk a wax jumbuuru moom am mooy suuf soo xam na suuf si da koo xalaat ndax moomu sàcc terrain jàmbur def ci sa tur ba pare dëkk fa ndax lan yow yaa xam waa état bi wala yow am na ko la ci dimbal mooy njëkk ñi rek naan yow de toute façon nekk gi nga fi nekk ba kera ngay dee wala ba kera nga fiy jóge yaa ngi ci bàkkaar mais nag julli yi nga fi def yëpp baax na waaleykum salaam bu dee nag xanaa bi lay rahmatullahi dañ naan la yow de toute façon jour ba nga ko sàccee dëkk fa ba jour ba nga ko génnee julli ya nga fa defoon yëpp dara baaxul sa julli yi baaxul mooy lan mooy kon yow loolu ana yooyu yëpp dañuy considérer ne yow mosoo julli mooy dafa xaraam ndax ñoom dañu naan ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne képp koo xamante ne nii. dañ ci def da nga def wala nga indi fi loo xamante ni amoo ci suñu ndigal mooy dañ koy delloo comme que dañ la koy delloo lii mooy sàcc yëfi jàmbur di ko ndoxu jàmbur di ko jàpp te dañ la koy teel amoo ci ndigalu par exemple kon comme que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na dañ la koy delloo kon dañ la koy delloo mais insha Allah li ñu la wax ñoo dina dëgg ndax ñee li ñu wax mooy kom mooy euh, dalil yi ma leen wax sànq ci nga xamante ni jàpp na mooy moom loolu lañ ko laaj. yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu tojalee fekk jàppul moom jàpp na manuñ ne ko nay sawaay yow jàppoo déedéet jàpp na sauf que nag daan bàkkaar mais tamit sol na yére yu tax yi woon jot mooy tamit lépp jot na manuñ ko ne defoo kooku dañ naan ko yow say mbir ba léegi baax na mais nag yaa ngi ci bàkkaar loolu mooy ñett yi nga xamante ni ñoo considéré woon côté tere bi léegi euh, buñ toppee beneen masala bi ci topp muy masala yi nga xamante ni moo doon troisième bi mooy xujjiyatu dilalatu wala dalilu iqtiraan euh, mooy dalilu iqtiraan mooy dañuy am benn phrase boo xamante ne dafa am ay conjonction de coordination ay e yu nekk yuy relier soit mots yi soit phrase yi yoo xam ne ay e yu nekk ci biir léegi est-ce que ayooyu di entre soit ay mots wala ay ay phrase est day tax par exemple ma ne acte bi kële am mooy bu ma nee moo bi ñëw na ak Ibra ak Samba ainsi de suite est day tax ma ne kon euh, ak Samba bi mu wax day day tekki ne Samba tamit ñëw na Ibra tamit ñëw na loolu mooy dilaa rasul istilaan mooy e yooyu di nekk ci diggante est-ce que day tax ñoom ñëpp ñu bokk ay àtte ba man bañ man leen a ci wala bañ man leen a boole benn àtte wala bi euh, léegi bilaadatul iqtiraan dafa am ay façon ndax bu ngeen gis fii sax li tax ñu wax ko mooy xadiisu version wu kii euh, imaam euh, Abu Dawud rahma rahmatullah nga xam ne boobu yoneen saa sallam day tere koo xamante ni dafa saw ci ndox mi ba pare ba pare da ba pare mu sangu ci ebi la fii waaw ak ku ci sangu mooy ne la ñoom ñu ne mooy Hanafi yi rahmatullah alayhi ci côté woowu ñoom ñoo buñ gisee ci masala fiqh yi gisoon ñoom ñoo ne affaire bi yépp la yépp a xaraam ndax lan ndax ñoom ñoom dañu tegtaloo ci li ñu wax sànk mooy ne comme que ak ku ci sangu ak boobu mooy wane ne ni ñu teree bële naka noonu tamit lañ teree bii mooy ne individuellement séparément boo ci def ñaar yépp bon ñoom ndax dañu boole dañu bo ñoom loolu lañ utiliser léegi nag di laa def ixtiyaar dafa am cas yoo xamante ne ni ay phrase la ay phrase la yoo xam ne bu ci nekk phrase bu nekk dafa complète comme bu ma ne euh, comme mooy exemple bu yàlla ne euh, kulu min tamarihi ila asmar wa aatu haqqahu yawma hasaadihi yéen mu ne boobu mu ngi mu ngi wax ak ñi nga xamante ni dañuy bay mooy baykat mu ne mbay mi ñu mbay kulu min tamarihi ila asmara mooy lekk leen ci meññan mooy fruit li ngeen bay moo xam dugub la moo xam gerte la moo xam ay pomme la moo xam loo lu man di nekk wala yu mel noonu yooyu mooy ñuy bay rek ceeb ak lépp lekk leen wa aatu haqqahu yawma hasaadihi mais tamit sa ceeb bi wala sa dugub bés bi ko góobee jour boobu ci génne azaka mooy dafa relier affaire kulu min samarihi idaa asmara léegi bu dee yu mel noonu la mooy boobu dañuy gis ne kon ñaari phrase la lekk leen ci bu ñoree loolu mooy première phrase mooy dafa mel ni yow mën nga def point foofu waaye ngeen joxe ci àqam àqam mooy la mooy azaka bés bi ngeen koy góobi mooy bi ngeen di récolter affaire mu mel ni deux phrases yu bokkul bu dee loolu bu dee cas mel noonu cas bu mel noonu affaire bi du dëgër mooy du am doole. mooy dilaalatul ixtiyaar e boobu noonu du am at atteen du dëgër mooy manoo ne ñoom ñaar ñaari phrase yooyu ñoom ñooy bokk àtte déedéet ndax ñépp xam nañ ne nit bu ko neexee mu bay lu ko neex ci toolam bay ci dugub wala lu ko neex bu baree du ci lekk dara mu jël yëpp jaay wala mu jël yëpp jox ko ay faxam wala yooyu bañ cee lekk wala mu jaay lépp te yàlla dana lekk leen ci bu ñoree mooy ne lekk boobu nekkul ne lekku faratal alors que nag bu nee wa aatu haqqahu yawma yi mooy génne leen àqam muy azaka ji bés bi ngeen ko góobee lool par force la léegi da gis ne kon lan moo tax amul doole mooy ay phrase yu complète mooy dee phrase bu nekk boo ko tegoon fële day mën a dem bu dee cas mel noonu affaire bi du dëgg léegi nag mu des beneen mooy boo xamante ne ni du ay phrase yu complète comme. comme biñ gis léegi mooy comme exemple bi ma njëkk jox nga ne oustaz ñëw na ak taalibeem bi Moodu ak taalibeem bi suura wala ñeneen rek yow boo nee ñooñu ñëw nañu suura sax kenn du ko wax ban <laughs> suura lañu wax léegi mooy yow boo nee ñooñu ñëwuñu mooy danga ne oustaz ñëw na ak taalibeen bi Moodu ak taalibeen bi Ibra wala oustaz dem na Dagana ak Moodu point yow boobu dañuy xam ne mooy ne da bëgg wax ne lan Moodu tamit dem na Dagana mooy bu dee boobu mooy kaa boobu nag day dëgër mooy manoo ne bokkuñu àtte ñoo bokku àtte mooy ne atte bi bi bi ku njëkk bi ab ustaas dem na dagana ak moodu mooy moodu tamit dem na dagana mooy bu dee taaboo boobu tamit mooy affaire boobu day dëgër léegi mu des beneen mooy boo xamante ne nii euh, dañuy citer benn benn benn benn ba pare def deux points mooy di pour expliquer affaire bi wala pour joxe léegi joxe affaire di joxe di lim nag ay mots bu dee boobu mooy ne affaire bi day am doole ndax par exemple euh, bu yonent saa salaam ne dafa am ñett yoo xamante ni nii ñett yoo xamante ni nii dafa war jullit jullit bi bésu àjjuma mooy àjjuma dafay war ab jullit bésu àjjuma mu ne mooy bu njëkk bi mooy sangu farata soccu sangu farata soccu ak parfum ak parfum léegi foofu mooy ñett yooyu noonu mu wax mooy ñett yooyu noonu mu wax noonu mooy ne dalay wan mooy day am doole mooy eey yiñ dugal noonu mooy sangu farata parfum wu ak soccu ñett yooyu mooy affaire bi day am doole loolu nag moo tax ci kaw loolu ni muy amee doole mooy ne dane dafa war ci jullit bu nekk bésu àjjuma fi mu lay wane ne day am day am doole mooy wanee ne foofu ngay xame ne nag kon dañuy xam ne parfumé mais du farata mooy du loo xamante ni dañ naan par force da nga war a def lool lool moom mooy daal ay ay moo gën moom man nga koo def mais nag kenn duñ gis kenn ku parfumé ñu ne ko yow am nga bàkkaar ba parfumé loolu ñëpp xam na yoon moom dañ cee d'accord beneen affaire bi muy soccu mooy ne il est fortement recommandable ci diine bi surtout bala ngaa bala ngaa jàpp ak yooyu nga def mais duñu gis ku soccu ñu ne ko yow am nga bàkkaar quant à sangu set bi léegi kon dañuy xam ne kon sangu set day jël àtte ñu ci def day wane ne kon sangu set jouru àjjuma du farata kon dem moo tax ñi nga xamante ni boroom xam-xam ñi nga xam ne rahmatullah ñoom dañu ne kii dañu bokk na ci ñu tegtaloo kii bi exemple bi bu ñuy bu ñuy wane ne sangu set kat du farata du farata jour àjjuma bu dee cas bi nga affaire bi day am doole lool moo tax nga mën cee jàngalam ne sangu set kon du farata ndax sotti di sotti jour àjjuma du farata parfumé wu jour àjjuma tamit du farata léegi mu def beneen affaire mooy boo xamante ne nii dafa am benn concept boo xamante ni comme bu yàlla ne dafa am benn concept bu général léegi nag ñu wax concept ba pare di lim naan di lim par benn naan e e lim dara ne waat e muy comme cas bi nga xamante ni yàlla saa salaam da ne juróom juróomi mbir ci fitra la bokk mooy yàlla yi nga xamante ne yàlla da koy bu bindee nit da koy def ci moom nga xam ne bokk na ci ay dagg la ay kii ay naanoo ay kii ci weyi dagg ay ay ay we ci la bokk dagg dagg karawu mooy wat tamit ay ay karawu poqataanat yooyu noonu mu mu kii noonu mooy ne yooyu noonu foofu mënoo boole yëpp ne ñoom ñëpp ñoo bokk même at ndax concept bu général la te concept bu général bi lay wan ne du loolu mooy li mu lim boobu cinq la wax am yeneen yoo xam ne dix la wax te yi bu ci nekk am na yoo xamante ni ñooy bokk comme ni ñu waxoon sànq ci ci kaa bële kaa bi ñu jóge sànq ñoom ñooy bokk même ay at mais am na yoo xamante ni bokkuñu at mooy côté boobu bu dee yooyu concept bu général la nekk ay yu bari yooyu di nekk ci diggante bi. mooy ne bu boobaa du dëgër mu am nag beneen affaire boo xamante ni mën naa dëgër nag mooy bi Yonent bi ne bés dina ñëw jamono dina ñëw dina dox ba ci kanam euh, nit ñi ay nit yi nekk ci biir xeetam yoo xamante ni dañuy daganal dañuy daganal euh, suwaalaw ko ak euh, mooy instruments musicaux yi ak waaw sàngara yooyu loolu par exemple foofu dañuy xamante ne ni ñoom ñëpp ñoo bokk at ndax lan dañuy daganal looy daganal nag yow daa fekkoon kon mu lan mu xaram kon nag ci lañuy xamee ne kon képp ku la naan ay musicien danga naan ko bokkee kook li mu nekk daa xaram ndax lan ndax dañ koo da mooy lu ñuy jéem a daganal la léegi nag képp ku fi ñëw moo xam nañ ko tuddee boroom xam-xam bu mu man di doon naan la dagan na danga naan ko mais affaire bi yeneen sallam dane ñoom dañuy daganal te daganal ci l'islam yàlla moo koy def jaarale ko soit mu wax ko ci alxuraan wala mu jaarale ko ci làmmiñu yonentam sallallahu alayhi wasallam léegi nag comme que je yooyu mooy kon amatul ku mën a daganal léegi nag yow ba pare nee woon na ne ñii bu ñëwee dañuy jéem a daganal yi léegi bu amee yow bu bëgg ne dafa dagan kon mooy yow da ngay jéem a daganal te li ngay daganal dafa fekkoon kon daganul léegi nag yi mu waxoon noonu yëpp ñooy bokk même at mooy ne yooyu yëpp dara ba yëpp day xaraam kon léegi nag mu def beneen beneen exemple boo xamante ne ni mooy comme bu bu bu yàlla ne euh, wa atimmul hajja wal umrata lillah kaa noonu nga xam ne dane wa atimmul hajja na ngeen matal aj mooy boo demee aji màkk par exemple mooy ne man manumaa aj ba ba ba ci digg bi ñëw ba jour jour Arafa par exemple ma ma kii la ci yàgg na non mais man daal affaire bi léegi doyal naa quoi maa ngi ñibbi rek dem sa yoon yow boo ñibbee cent ans boo ko dundoon tamit dañ naan la fee dellul bon boo dëppoon Argentine dañ naan lu demaatal ba màkk nga àggale ñu nga kii yoon yow fekk defaa kooku mooy day day mooy day jàll sa loos par force da nga koy def par mooy commencé mooy xaj mooy li nga xamante ni manuma ñëw ba ci biir ne commencé xam nga am na yoo xam ne sax dafa am wuute comme koor kooru naafila am na borom xam-xam yi nga wax comme jumhuru lool maa ne boo ci duggee sax nga xam ne boo ci duggee muy Shafi'i yi xanaa bi xanaa bi lay ñoom bu la neexee nga mën a retiré wu mooy lan ak Hanafi yi tamit waaw dañu nekk fee xanaa bi lay yeeg Shafi'i yi nekk fële mooy lan koor bi. yow bu dee man damaa woor wooru naafila bu ma neexee ñoom dañu ne boo demee ba ci biir man nga jekki-jekki nga ne nga nga boo naanee wala nga bàyyi koor bi grawul bu dee xanaa fi yooyu saafiñoo yeeg xanaa bi lay alors que Malika yeeg xanaa kële yi waaw si si waaw loolu la wax si si ñoom dañu ne ñoom mën na nekk alors que bu dee Maliki rahmatullah ñoom dañ naan la déedéet affaire bi da koy àggale par force mooy wuute boo am foofu sax daa amul fële ak moom ñépp d'accord ne man bu ma ajoon ba benn ba ba neex ma pareegu ma ma ne man doyal naa woo oh, damaa sonn affaire bi daa bari ay nit woo oh, puusante bi man xaw ma yii maa ngi dem ñibbi gedd dem boo defoon quatre-vingt-dix ans sa dëkk tamit képp ku la ne demal koo laaj mun borom xamam boo laaj te waxu la demal del bu kii ko da wax ay caaxaan mooy ne par force da koy def ak non da dem àggale loolu la yàlla wax ndax yàlla moo ne wa atimul hajja na ngeen matal aj wal umrata ak umra umra mooy aj gu ndaw bi moom lañ naan aj gu ndaw bi léegi loolu nag moom boobu mu ne na ko matal tamit lillahi ngir yàlla ngir jëmmu yàlla ji rek tax léegi boobu mooy am nañu ay ci diggante bi wa atimul hajja wal umrata aj ak umra mooy ñaari móolo yuñ boole mais foofu li ñu bokk ñoom li ñu bokk ñoom ñaar mooy ne ku ko commencé par force da nga koy àggale mooy ne man umra ak lépp ci yem bu ma ñëwoon par exemple ma ne damaa ko dama comme gis naa ne ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci umra ji weeru weeru koor ma dem ma dem aj ma dem umra ji manumaa toog ba mu neex ma ma ne mais man doyal naa maa ngi dem sama yoon te jeexagul déedéet yow foofu moom ak ñoo bokk mooy da ngay dem àggale ko par force ak ak yoo man di def même bu doon cent ans moo fi moo moo dox bu doon mille neuf cent yoo ko defoon ñëw ba deux dañ naan la demal ak ya nga ko deux mille boobu foofu lañ bokk mooy ne par force moom ñoom fi ñu bokk mooy ku ko ku ci dugg da koy àggale mais nag fi ñu fi ñu différencié wu mooy ne affaire bi ak obligation la mooy li ñu commencé ko ku ko man ku ko man ci l'islam obligation la ci moom te umra kenn du na yow man nga umra par force da ngay umra jéegé mooy ñoom foofu lañ différencié ci gàttal loolu moo doon bilan bi sa mais nag fii nii li ñu considéré woon ci hadith yi mooy ne ñoom Hanafi rahmatullah alayhi ñoo ko utilisé woon ñoo ko utilisé ci hadith boobu ne mooy comme que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ku ku. saw kon nag ñaar yëpp xaraam loolu moo taxoon ñoom ñu ne ndox moomu noonu de toute façon kenn mënu koo utiliser mooy bi ñuy gisee masala masala fiq yi gisoon nañu ko léegi nag kon loolu moo doon léegi dernier bi muy as-sabr wa taqsim moo doon dernier bi jëmoon ci wàllu masala usul yooyu as-sabr wa taqsim euh, boobu day ci recherche mooy booy trouver cause yi ci cause yi lan moo tax par exemple l'islam wala charia tere dara foofu lay situé mooy par exemple ñu ne comme bu yàlla tere sàngara ñuy jéem xool lan moo tax mu war a kii wala bu tere sàngara boole ci yeneen comme day niroog exemple yu ñu yoo xam ne day am ay mais <clears throat> affaire bi léegi nekkatul di xool lan moo leen mais dañuy xool lan moo tax bi yàlla teree mu jël yu boole leen lan moo tax mu boole leen par exemple bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, cinq dafa am cinq yoo xamante ne nii mu ne xamsun fawaasiq wala xamsun minal minal minal minal euh, xamsun kulluhunna euh, kulluhun kulluhunna faasiq am na cinq yoo xamante ni ñoom ñëpp waaw kay tuxtal dañ koy rey fil xilli beneen bi mu ne fil xilli wal xaram beneen bi mu ne fil xaram léegi mooy dafa am cinq animaux yoo xamante ne ni sa xamsun min ad-dawaab cinq ci animaux yoo xamante ne ni ñoom dañu génn topp mooy ne dañuy sonal nit ñi mën nañ leen a sax gaañ képp koo xamante ne nag yaa ngi ci aji mooy boo ñëwee aj mooy yu bari dañ la koo tere nga def ko mooy yow manoo di aj ba pare picc mu la romb nga nga ne chasseur laa rek picc mu ma romb ma chassé ko déedéet yow yooyu yëpp dañ la koy tere mooy yu bari lañ lay tere léegi nag mu ne nag kan mu bu indi mel ni genre loo xamante ne nii exception la mu ne nag cinq yi kanta cinq yi moom mën nañ leen a ray foofu mooy waa ji nga xam ne mu ngi ci biir ak yi man na leen a rey te du am benn problème léegi mu ne mooy bu njëkk bi mooy alxuraabu mooy baaxuñ jéeg ceeli charognard boobu nga xam ne mooy lekk mooy lekk ji mooy surtout euh, bukki yooyu ci gaynde yi rey mu mu boobu ak alxidaatu alxidaatu tamit ñoom mooy mooy bi nga xamante ni day këf léeg-léeg nga gis ko mu jékki rek naaw ñëw ci pulaayi rek wala ay pulaayi yoo xamante ni ci biti mu gis ay ginaar rek këf leen daw ci ci mu mel noonu mooy da mooy da am na yu ci mel noonu mooy léeg-léeg sax nga gis da ngay gis ñu topp tuuti rek këpp yóbbu wala sax ñu gis ay ay sax dañ leen di yenu yóbbu ah ci àll bi mu ne boobu tamit man nañ koo rey waaye tamit al aqrabu muy jiit mu ne jiit tamit mën nañ koo rey mu tegaat yi après jiit mu ne tamit al kalbul aqur mooy xaj bi nga xamante ni moom ci mbedd mi lay nekk ku ko romb rek mu sàkkal la pexe soit mu mu màtt say tànk wala mën na laa sax ray mooy mooy xaj buy karaate rek buy boo xam ne day day Babacar naan loolu boo léegi mooy boobu ak alfarat alfarat yi mooy euh, jinax yi kañay kañay ñoo jinax yi mu ne cinq yooyu man nañ leen a ràññ loolu mooy premier exemple beneen bi mu ne mu ne yàlla dafa tere mooy yu ma dafa xaraamal ku jaay mooy mooy dafa xaraamal euh, yàpp mbaam ku jaay euh, euh, sàngara bokk sàngara yàpp mbaam ak deret noo médd médd sàngara yàpp mbaam ak mooy idole yi ñuy jaamu gaa yi doon jaamu rek xërëm yi waaw kay mooy boobu dafa am ay mooy léegi nag laaj bi mooy as-sabr wa mooy lan loo tax mu dajale yooyu noonu est-ce am na cause yu tax mu dajale yu mel noonu yooyu noonu cité leen boole leen foofu tereendoo leen léegi foofu dañu naan bu dee cas bi mujjee jël nii dañu naan dañuy xool premièrement boo jëkkee ñëw li ngay def mooy da nga naan damay xool lan moo leen relier bu dee dane dafa tere médd ak sa ak ak ak kële bu dee dafa tere médd yàpp mbaam mbaam bopp mbaam ci boppam al xinziir ak deret ak xërëm léegi yow man nga njëkk ñëw ne peut-être cause bi leen boole mooy ne ñoom dañuy dund nga nekk léegi boo nee loolu da ngay xool par benn nga ne waaw médd moom médd non médd moom moom moom dundatu de toute façon mu ngi doon dund ñu ne kooku dundatu mais amoon na daal ak dund ñu ne kon jàllal boo demee nag ci mbaam nga ne mbaam tamit da doon dund kon peut-être ba léegi am naa mais boo ñëwee ci sàngara nga xam ne ah non sàngara amul am bu muy dunde benn bakkan bu muy dund kon nga ne kon cause boobu taxul kon nga ne kon cause boobu dama koy dàq mooy cause boobu léegi boobu taxul c'est sûr que taxul ndax bu doon boo tax kon bu ci nekk daa waroon a nekk luy dund ma ne kon léegi ñu seet leneen euh, peut-être kon cause bi yooyu mu boole noonu xëy na kon mooy dañoo sobewu nga commencé nga ne médd ah waaw loolu médd moom dana xordi matalay ko muy may ko tere nañ leen xaraamal nañ ci yéen médd kon ma waa kon médd kon dafa xaraam mooy ne sobe la bi ci def muy mbaam nga ne waa mbaam tamit moom moo moom moo tere lax moo xinsiir kon moom so te moom sobe la nga ñëw ci côté deret deret bi mu ne bi ne dama leen damaa xaraamal ci yéen médd ak deret la ci teg kon deret kon dafa sobewu nga ñëw ci euh, xërëm euh, nga ne mais xërëm moom est que dafa sobewu ndax xërëm mën naa nekk bant bu ñu yàq bu benn menuisier yàq rek ñu ne la waaw xërëm dafa dafa sobewu mais nag sobe sobe maanaa la yoon mooy ne du la ngay laal bant bi moom euh, da euh, la euh, daj sobe bi déedéet mais sobeek maanaam mooy rek moom jë moom ci boppam dafa sobewu mais paase dañ koy laal di ko daj kon nag ñu xam ne kon ndeke affaire bi kon léegi bu mel noonu rek léegi nag lu koy jariñ mooy boo xamee lool léegi nag damay man a jóge foofu beneen affaire boo xamante ne nii dafa am sobeek sobe dafa sobewu rek léegi man dootuma ko mën a tee jaay tam comme que dafa tere woon ku jaay yii ñu xool ne cause bi tax mooy ne dafay sobewu kon léegi mooy sobe man manatuma koo jaay ak nu man bi demee loolu moo tax manumaa jël par exemple sama deret ne jaay dañuy ci ma jëw jaay mooy loolu man na nekk ndax deret dafa sobewu ainsi de suite ainsi de suite léegi tamit mooy bu dee dañuy ñëw ci exemple bi njëkkoon a joxe boobu man nga ne animaux yooyu ñu lim cause bi mooy animaux yi ndax bu dee kaña wala jinax moom animal céeri bi wala yooyu bu céeri bi moom animal la beneen bi mel ni moom te muy këf ginaar yeeg yooyu moom it animal la euh, ji scorpion moom animal dernier bi moom euh, euh, euh, bii daan bii amul bii du bi am jaan waaw kay moo boobu non suuri bi wax naa ko mooy jaan bi di ko noonu mënaan jaan bi alxuraabu mm-hmm. alxudaatu waaw kalbu laa ko mooy xaj bi xaj bi karaat mm-hmm. mooy ne boobu tamit dama naan animal la animal la mm-hmm. léegi bu ma nee cause bi kon peut-être kon lii mooy cause bi ki lay wan ne lii du cause bi mooy dafa am yeneen animal yoo xamante ne ni yow waa ji mën naa am na possibilité ray leen comme ay ginaar yooyu man na kon da ngay léegi nag foofu da delloo ki lan kon affaire bi kon du day animal la nga ne kon nañ nañ jëlaat beneen cause nga essayé waat beneen cause nga ne kon xëy na kon ñoom dañuy loraat ndax jaan non kii kaña moom day ma mooy loo fi teg danaan ko tëf yóbbu boo fi tegee sa bagage inattention boo am bu affaire bi di ne teg mu koy këf di daw mooy day loraat baaxoo ñu waxoon nañ leen ni ngi def ak ak beneen bi këfaati mooy dañ lay yàqal xaj moom moom yow nit ki sax mën na la rey ak bi ci tegu léegi yooyu yëpp dañuy gis ne kon ñoom ñoo bokk lan mooy dañuy loraat kon nag ci ngay jël ci ngay commencer nag nga ne léegi du ma yem fii mooy ne kon waa ji nga xam ne dafa nekk di aj moom xam nga dañ ne woon dañu tere moom mu mu mu mu rëbb yooyu mais yii dañ ko defoon exception léegi nag kon mooy lépp lépp loo xamante ni tamit day loraate nekk ci kaabo comme jaan bi la xam na beneen xabito effectivement bu wax jaan bi comme jaan bi loolu moo lay wan ne sax li tax beneen bi ñu nekk mooy ne affaire bi comme seen cause lan la mooy dañuy loraate kon nag lépp loo xam ne da lay lor foofu nga xam ne booy tawaaf wala yu mel noonu wala ngay dem tawaaf Marwa man na la gaañ am na niveau boo xam ne man na la gaañ day loraate kooku dañ naan kooku tamit mën nga ko rey loolu mooy as-sabr wa taxfiif léegi ci kaw loolu mooy ne masala yu jëmoon côté boobu jeex na li alhamdulillah wa minnati léegi ni ñu de ñu continue waaw léegi kon mu def masala yi nga xamante ni mooy leneen partie xadiis bi xadiis ensemble xadiis li nga xamante ne ni mooy numéro six bi ak numéro sept bi euh, numéro six bi ak sept bi nag moo doon xadiisu wa rajulin sahiba an-nabiy sallallahu mooy bi nga xamante ni moom da doon dane lan da dan euh, Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahmatullahi alayhi dane man daje naa koo xamante ni dafa àndoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam quatre ans comme ni Abu Hurayra radiyallahu anhu àndoo ak Yonent bi sallallahu moom moo waxoon xadiis bii ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ci ñun ci góor ñi kuy teñaw chaque jour ak koo xamante ne nii day day saw day saw fi ñuy sangoo mooy dafay saw ba bari ñëw saw sax fi ñuy sangoo fa lay saw ak koo ak tamit jigéen buy sangu ci defitu góor ak góor kuy sangu ci defitu jigéen waaye nañu asandoo ñoom ñaar ak xadiisu beneen bi moo doon xadiisu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma xam ne boobu dana benn benn ci soxnaa yonent saa salaam dafa sangu desal yonent saa salaam ñëw nartee sangu mu ne ko man damaa amoon janaaba mu ne ko ndox kat di janaabaw mooy janaabatul salaat du ko du ko du nekk ci ndox mi léegi côté boobu masala usul yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yooyu ci xadiis boobu kaat la woon mu doon al jamu ak an naasux wal mansuux ak kaana ak waa ka ak kaana léegi mooy lan loolu mooy al jamu mooy boo xamante ni dañ koy boole mooy lan dañu am ñaari texte yoo xamante ne nii comme benn masala exemple yonent bi saa salaam euh, wala bu alxuraan ne li jëm ci wàllu mu ne yéen jullit ñi yéen jullit ñi mooy da leen a tere wala tankihul mushrikaat hatta yu'min na law bu leen takk ñi nga xamante ni ay bokkaalekatu yàlla la mooy yéefar yi bu leen leen takk lu dul dañoo tuub dañu gëm yàlla beneen aaya bi ñëw ne ñoom ne man ngeen a takk ñu nga wal muhsanaati minal ladina utul kitaaba min qablikum man ngeen a takk tamit ñi nga xamante ni dañu sangewu mooy jigéen ñi nga xam ne jigéenu waa juif yi wala chrétien bi ñooñu man nga leen a takk léegi mooy yow affaire bi boo xoolee ñaari texte yi ci kaw mooy la mu euh, am nag lu ñu leeral tuuti mooy bu ñu nee affaire bi dafa contradictoire mooy ne cela ne veut pas dire que affaire bi dafa contradictoire contradiction dafa am mooy ne affaire bi ci yàlla la jógee euh, subhaanahu wa ta'ala affaire bi amul benn contradiction léegi kay mbir mi lenn la mooy mujtahid bi ki nga xamante ni am na effort am na habilité wu utiliser texte yi kooku moom moom affaire bi mën naa bañ man mën na mel ni lu contradictoire ci kanamam mais ci yàlla affaire yi contradictoire yi léegi mooy fee dañ ne la mënoo leen mënoo takk yéefar yi fii mu ne la mën ngaa takk ñi nga xamante ne ni yéefar yi nga xam ne ay juif la ñoo chrétien léegi nag ñun suñ jëm mooy est-ce léegi mooy dafa am texte yu mel noonu nga xam ne day mel ni dañoo contradictoire dafa am ñaari façon yoo mën a def soit rek ne ne Euh, damay essayer boole ñaari texte mooy fexe ba duma ci ne bële noonu nañ ko annuler de toute façon comme que daa contradictoire bi naa sànni déedéet boobu am na mooy bu njëkk bi ñu concerné ñun mooy ne est-ce damay xool est-ce que mën naa boole ñaari texte yi comme texte bi nga xamante ni euh, yonent bi saa salaam dañ ko euh, Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala da ko laaj comme bu laalee comme bu laalee sakaraam mu ne ko xanaa nekkul loolu est-ce que nekkul comme da da nekkul comme fii rek dafa nekk benn cër ci yow mooy ne nit koo xamante ni mel ni da nga jàpp nga laal sa sakar sa sakara mu ngi mel ni yow foofu li mu la bëgg a wax mooy kon bu la dafa mel ni cër ci yow mooy mu ngi mel ni rek ma laaloon sama tànk kon mooy sama jàpp du tëj mu am beneen xarit boo xamante nii li muy wax mooy lan ku ku ku ku laal sa sakar da ngay lan da jàpp xam nga loolu yow da nga naan mais lii contradiction am na yow mi yow man ngaa wax lool ne affaire bi kat li ma gis mooy li feeñ mooy ne affaire yi dëgg bii kii daa laaj ñu ne ko loolu dafa mel ni rek benn cër ci yow bii mu ne ku laal sa sa ku ko laal na nga jàpp mooy ne léegi lenn première méthode bi ma war a utiliser bi ma sóobuwaay bi ma njëkk a def mooy ne ma pexe ne léegi damay texe dajale ñaari texte yi ndax loolu moo gën ndax i'malun nafsayni awla min izmari ahadihima mooy bi ñaari texte yi bu mooy bu alxuraan waxee ñu gis ci alxuraan ñaari texte yoo xam dañuy wax ci benn sujet mu mel ni wax yi dañoo contradiction dañoo am dañ naan la li gën xam yi dañ naan la li gën mooy nga boole ñaari texte yi de moo gën fuuf nga neenal nga annulé benn bi jëfe benn bi léegi kon première méthode bi may njëkk a def mooy damay essayer est-ce mën naa leen a boole bu ma jéemee boole jéem a boole affaire bi manu la jàll nag mooy bu boobaa nag ma dooru ñëw nag ci beneen méthode bi mooy lan mooy nag il faut nag ma nootal benn ci kaw bi ñu def nootal mooy lan ma ne ah bii nag moom man nga ne bii su dee xam nga contexte yi ñu ñëwoon ak date yi ne ah bii kat dafa fool li bële loolu moo tax contradiction amul loolu mën naa nekk léegi nag premier mooy boole bi bu ñëwee ci exemple yi ñu waxoon sànq euh, mooy kon ñaari façon mën a am soit nga ne rek ku laal ku laal sa karam dara newu ndax xadiis bi wax na ko te boo boo ko waxee mooy yow dàq nga xadiis bële mooy bi mu wax ne ku laal sa sakara te njàpp ko nga mooy da ngay jàpp wala rek ma ne léegi dama leen di tax a dajale léegi nag loolu mooy première méthode bi bu ko benn sóobuwaay bi léegi bu dee xadis boobu dañ naan la affaire bi benn affaire la mooy dañ leen di jéem a boole mais niñ leen di boolee mooy ne xadis bële bu njëkk bi mooy ne Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu moom dafa ñëw fekk moom moom dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy laaj mu ngi ko fekk muy tabax jàkka mooy juma jàkkaam bi mooy bi ñuy door a gàddaay moom boobu lañu woon laaj ko mu wax koroom loolu yow léegi yow da nga ciy a ne kon kat affaire bi xadiis bële kon dafa yàggoon na affaire bële ci mbir affaire bu njëkk bële woon léegi pour nga boole affaire yi mooy yow doo ne xadiis bële dama koo dàq complètement dañ naan la fii mu ngi fi ba léegi mu ngi fi sauf boobu dafa jiitu woon xadiis bii ñëw bu dee ci aaya bi ñu waxoon nag naan. Ah, yàlla dafa ne bu leen takk benn benn yéefa ci jigéen yéen jullit yi ba ci yàgg mu beneen aaya bi ne yéen man ba man ngeen a takk juif yi wala chrétien yi seen jigéen ñoon léegi yow foofu nan ngay def mooy man nga dajale xadiis mooy xadiis yi man nga leen di boole da nga naan ñële ñun doon wax gaa ñii ci lañu woon mais ñii dafa ñëw def particularisation te particula particularité bi mu def particularité bu jógee benn texte bu général bu ma ci particularité bu ma ci particularisé benn mbir cela ne veut pas dire dafa indi contradiction comme ni ñu naan règle bu nekk am na exception xam nga du ma ñëw ne exception bi dafa contradiction ak les déedéet dañ naan rek da ko général dafa particularisé affaire léegi mooy yéefar yëpp lañ tere woon mu ñëw ne léegi man ngeen a takk ñii léegi yow mën ngaa boole texte yëpp mooy ne dàqoo ci benn ba léegi bële ndax boo ko dàq boo ko dàq ndax ba léegi àttee mu ngi mooy keneen ku dul ñi ñi mu waxtee ñu génn ci ñi mu particularisé ñooñ ba léegi dañ lay xaraam alors que ñii nag xaraamul la ci kaw condition yi nga xam ne yooyu waxoon nañ ko suñ waxoon na ko fi waxati ko fi waxati ko loolu moom ku kii boo ñëwee ci cours bi ñu ko gis léegi loolu waaw boobu tarbiya mooy deuxième si mooy deuxième bi mooy exemple bi ma jëkk a joxe ndax boobu dafa dàq mooy xadiis bële léegi yow doo ko ko mën a utiliser mooy deuxième cas bi ñu nekk bële mooy boole mooy aaya bi mooy li ñuy boole deuxième cas bi mooy xadiis bi ma njëkkoon a joxe nga xam ne affaire mooy jàpp bi ku laal sa satara da ngay jàpp boobu noonu moom moo folli lan xadiis bu njëkk ba ndax xadiis bu njëkk ba kooku da saxaabi bi dafa ñoon fekk ren saa sax doon door a ñëw Medina doon tabax sax fi mu dëkk loolu mooy wane ne kon ah dafa amoon jamono kat lii moo doon dox lii léegi doxatul léeg-léeg nag dina ñëw ci lu dina leer mooy boo xamante ne nii moom boobu sariya yi ci boppam moo ko wax boobu jaru ñuy wax mooy comme bi nga xamante ni Yonent saa salaam da woon dafa tere bi mu teree saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom da leen a tere woon radiyallahu anhum ñoom da leen a tere woon lan ñu. bu ajji ñu mooy tabaski nga rey sam xar ba pare denc yàpp yi lu ëpp ñetti ñetti jour loolu da leen ko tare woon yow léegi yow boo ñëwee nag gis xarit boobu rek mooy ci fekk benn waay bu tabaski fii dencum xaram nga ne ko eh, yow yeneen bi saa salaam kat da doon tere nga ne ko lan moom di la xarit wér na lool moom kenn waxu hmm. mais dafa ñëwaat ne man maa leen tere woon ngeen denc lépp loolu ndax dafa amoon dafa amoon benn période boobu dafa amoon vraiment gars yi ñàkk dafa bari woon te gars yi dañu soxla woon léegi nag mu tere woon loolu loolu ngir ñu ciy dundal seen mbokk yi ak way ñàkk ñi ci julli ñi bi loolu dàqoo nag mu ne leen léegi maa leen tere woon léegi léegi nag man ngeen koo def boobu moom dafa leer moom moom moo ko dàq mooy yu mel noonu presque du poser question lu dul léegi kon mooy ñaar yooyu moo mën a nekk soit ma boole leen soit am benn bi di fool li bi ci des léegi mu des beneen ke beneen masala bi ci toog bi ci teg mooy kaana kaana euh, kaana mooy nekkoon loolu lay tekki pas américaana comme ni gars di man kaana la déedéet <laughs> waaw man kaana laa bii bii kaana mooy nekkoon na <laughs> waaw loolu la dañuy jà mais waaw kay waaw am na sax ñuy wax naan buñ déggee duñ comprendre waa ji man kaana la ñu naan ko waaw kay mooy dangaa nekkoon nekkatoo jóge <laughs> mais ñun boobu soxlawul mooy kaana mooy nekkoon na mooy def sariya yi boo ci gisee kaana mooy ne kaana ci ci ci cosaan li muy li muy tekki mooy nekkoon na mooy ne nekkoon na mais day continuer mooy day yadullu ala dawaami wala istimrar mooy day wane ne affaire bi day continuer mu ngi mel ni wa kaana allahu doone rek yàlla nekkoon na ku bëri yërmande ku bëri lu muy jéggale ku bëri tamit lu muy yërëm déedéet nekkoon na dañ naan nekkoon na tadu benn bi nekk ba léegi mu ngi nekk nekkoon mais muy continuer di nekk koo xamante ni dafa bëri lu muy yërëme lu muy jéggale yu ak tamit lu mu bëri lu muy yërëme loolu mooy ci cosaanu kaana mais léeg-léeg nag kaana dina ñëw di tekki ne benn ah contraire loolu mooy ne rek benn situation la woon mais ñu utiliser ci kaana lii nag lan moo tax affaire yi am solo mooy ne day tax boo yoratee boo téemétee benn texte sariya benn xadiis wala aaya nga xam nan ngay def mooy nga bañ a koo nga bañ a jox mbir mi définition bu mu moomul mooy yow boo ñëwoon par exemple di njëkk a wax sànq wa kaana allahu ghafuran yow boo nee yàlla nekkoon na ku bëri mooy yow waa ji mën na liñ ciy dégg mooy surtout gisoon nañ mafhum moom mën na ci dégg ne kon dafa mel ni nekkatul dañ naan la tekkiwul lool mooy nekkoon na tabu dañ di nekk mais nag waaw kay moom du dañ di nekk koo xamante ni dafa bari lu muy jéggale lu bari ndéemit lu muy yërëm mais nag dina am cas yoo xamante ne ni euh, benn situation bu particulière la ñu utiliser ko kaana boobu tamit yow mooy waa ji nga xamante ni mujtahid bi moom day xam ne kaanakat lële mooy cosaanam mais fii tekkeetul loolu comme bu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ne moom yonent bi sallallahu alayhi moom da ko doon parfum da ko parfum avant muy dugg muy commencé yéene aj gi aj gi mu ajoon avant xam nga loolu benn yoon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci l'islam bi ci l'islam bi benn yoon la aj kon nag bu waxee loolu ne man dama doon utiliser kaana bi wala kuntóog yooyu boobu da ngay xam ne affaire bi cela ne veut pas dire que dafa répété ndax mënoo cee dégg ne ko yonent bi sallallahu alayhi ah comme que dañ ne woon kaana kat day répété wu c'est te tamit day wane ne kon yow mënoo cee dégg ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa aj aj yu bari dañ naan la déedéet fii dañ ko utiliser mais li ñuy tekki mooy benn yoon rek la woon mënoo ko def comme ni ñu waxoon sànq léegi nag mu des beneen dernier bi mooy ne muy chari l'islam bi charia bi yàlla bu joxee benn àtte daa am lu tax mooy dafa am sagesse bu tax léegi nag sagesse bi loolu de toute façon ñëpp mënuñoo xam yëpp mooy ne yàlla moo xam ay sagesse yi mu def ci bu la defal xam nga xam nga xam nga am na ñenn ñi nga xamante ni dañuy jaay bari lu ñuy xalaat mën nañ ne mais ni ñu waxoon ne yi daal bi julli tisbaar ñaar tàkkusaan ñu noo julli mooy dañ naan la xé yow xamoo li tax mais yàlla xam na li tax mooy sagesse bi ñu nekk yàllaa ko xam yooyu moo tax borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhi bu ñu ñëwee ba yu mel noonu dañ naan kat affaire bi temps bu diir mooy yàllaa xam li tax ñun daal dañ ñëw digal dañuy def léegi nag ci kaw loolu comme nga xam nañ ne loolu mooy cosaanu sharia sharia mooy lu mu la tere wala mu digal lu ko mooy dafa am sagesse bu tax nga xam ko nga ñàkk koo xam kon nag bu ma buñ amee ñaari boroom xam-xam yoo xam ne dañuy werante ci benn masala kii ne moom de toute façon moom lii la walla ndax man sagesse bi xamuñu ko keneen ki ne non non non sagesse bi xam nañ ko par contre xam nañ ko ndax lii ak lii tax mooy ki nga xamante tam mu bañ a nekk rek xam ne da koy wax noonu rek ndax xelam ko jox mooy lu mu teg day am ay dalil yu wane ni sincèrement li mu wax lii la kooku bu ëndee lu mel noonu dañ naan ci ci def ah sopp nañ la lool bëgg nañ la même bu dee yaay suñu sëriñ mais ah, yàlla ji nag moo ñu gën a bu leeree mooy nag bu boobaa dañ naan ko mais kii la ñuy topp kon bu boobaa ci wax ndax lan indi na ay comme que def ndax yow dañ naan ko sariya bi kat li ñu xam mooy ci cosaan lu yàlla def daa am lu tax daa am xikma bu tax benn sagesse comme que yow euh, nee nga xamoo kii moom wax na la xam na ko te indi na leer daal rek ñu jàpp ci li wax mooy nag bu boobaa kaa bu mel noonu mooy ci indi sagesse ci indi kii indi affaire yi moom la ñuy topp. moom la ñuy teg ci kaw moom la ñuy jiital ci kaw ki nga xamante ni moom dane amul ki ne benn sagesse amu fi kii ne moom sagesse am na ba pare indi luy wane am na lu leer kooku la ñuy jiital ci kaw ki ci des loolu insha allah foog naa am na beneen masala bi ci nekkoon mhm. boo xam ne ci dama ko fàtte woon ci euh, loolu ci ci question yi yow yaa posé wala keneen wala yow la peut-être mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax maanaam loo xam ne daal après ci laa ko fàttali ko ci biir question yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam su diglee hmm. maanaam su diglee dara ba pare def contraire la ah waaw voilà waaw insha Allah am na jazakallahu khayran léegi mooy mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que bu dee mooy day digle ndax yàlla moo ko fi indi ngir loolu loolu ko fi yàlla indi yaa ayyuhan nabi wala yaa ayyuhar rasul balligh mooy jottalin li nga xamante ni ñun ñoo ko moom lañ la wax yi moom lañ la yónni boo ko deful na nga xam ne jottali woo sa message borom ba pare ne ko wa anzir ashiratakal aqrabin waaral sa mbokk yi nga te commencé sa mbokk yi nga xamante ni ñoo la gën a jege moo tax ca aj ji mujjee def mu ne woon hal ballaxtu ndax jottali naa li ma yàlla tegoon ngir ma jottali ko ñépp ne ko jottali nga mu ne allahumma ashhad yàlla seedeel ba yawmal xiyaam kenn du ñëw naan non non c'est moom comme ni yeneen xeet yi doon def seen yonent yi alayhimu salaam ndax dañuy dem ba foofu yawmal xiyaam ne non non non yonent Nuux non Nuux moom gisuñu ko de toute la ñëw ñoom la ñuy wax kii. yàlla kii de ba mu ko yónnee ñun gisuñu ko da doon gisuñu ko sax loolu la wax mais fii manuma koo wax ndax yeneen moo tax dafa laaj ñépp ndax jotal ma jotal naa ñu ne ko waaw mu ne kon yàlla séedeel kon bu boobaa képp ko fi wax yàllaa ko séede woon te yàlla doy na séede léegi nag mooy kon day digle léegi est-ce que bu digalee benn mbir mu ne comme yéen jullit ñi mu tere ne bu leen di bu ngeen di dem woon comme ñu dëkk waa côté Médina yooyu Médina bu leen wan ginnaaw bu leen jublu kaaba gi xibla bi waaye tamit bu leen ko wan ginnaaw waaye na ngeen féete yeneen côté bi mooy côté mu dee ñu nekk Médina mooy côté soit orient côté Iran jëm noonu sharq bi wala gharb bi côté ay Égypte bi ba pare mooy lool da koo digle mooy da koo wax mu leer léegi ñu se euh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi moom de dafa yéegoon na da doon koo yéeg ci kaw kaw néeg yaay Hafsa wala ba benn dane moom seen benn seen benn kii seen tuwaay muy konoon liñ yéegee mu gis yonent bi sallallahu alayhi doon faj aajoom ci benn kii diggante ñaari ay mur mais mais dafa wanoon ginnaaw xibla bi alors que lan xadiis la lan la waxoon bu leen ko wan ginnaaw ta bu leen ko jublu léegi kon ñu am mooy ne li mu wax yow ma mooy ne bu dee yow da xool noonu da nga naan mais wax ji dafa contradictoire ak jëf xam nga man ngaa xalaat nag mooy ne dane woon bu leen def lii ba pare ñu gis moom mu def comme bi ne bu leen julli bu bu teree julli après euh, tàkkusaan ba timis ba pare ñu gis ko muy julli xam nga kon mooy mooy lii da wax pour ñépp mais ñu gis ko mu def léegi est-ce mooy àtte affaire boobu léegi léegi comme buñ départ ci exemple bi njëkkoon a jox boobu dañ naan la wax mooy yonent bi sallallahu alayhi bu digalee comme mu tere ba pare def contraire bi loolu day wane leen mooy ne day wane ne tere tere bi mu tere woon jëf bi mu ko jëf cela ne veut pas dire que yonent dafa def lu xaraam xaasa moom du def lu xaraam mooy ne lan bu defee dina loon day def ngir wan ne mën naa ne yow nag man nga ne ndax am na ñuy wax lool mais hé déedéet déedéet affaire bi du loolu mooy ci en tout cas ci ci exemple bii du loolu mooy ne affaire bi ndax am na boroom xam-xam yoo xam ne comme euh, imaamu Shawkaani rahmatullahi te mu ne la affaire bi daal comme jëf yu mel noonu loolu day wane ne moom la jagoo moom comme jëf yu mel noonu te mu ñëw rek ne la moom la jagoo mooy ne particularité la moom mën na koo def mais ñi ci def ñi ci def mënuñu ko comme rek ni mu ni mu mën ana soxna yokk ñeent ñun manuñu ko comme bu boobaa dañ naan ko exemple biñ la jox ak beneen affaire bi loolu du loolu mooy ne ndax le fait que ce Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma gis ko mooy yàlla ci boppam moo bëggoon ñu gis ko pour wan ne affaire bi moo yeneen saa salaam topp loowuñ ñu ay waxam rek ay jëfam tamit dañu ko topp loo lan moo tax moo tax yonent bi wax saxaaba yi radiyallahu anhum bañ ko gisee muy julli jekk rek suñu dàll yi ñoom ñu sulli ñu sulli yi ñu sol bu doon ñoom dañoo comprendre woon ne waxam rek la ñuy topp kon bu summee dañ naan oh non waxuñu ñu summi ah dégguñu ko bu wax kon dañuy sol déedéet ñu gis ko mu woor mu woor doon doon doon doon def misaal mooy continuer ñoom it ñu continuer mu ne lan moo tax ñu def comme ñoo ko ñun dañoo gis yow bu mooy def pour wane kon ay jëfam waaleykum salaam cela ne veut pas dire que waxam rek la ñu toppoo mooy waxam ak jëf la laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmal akhir dëgg dëgg du deñ ta mooy li nekk mooy ne nekk na yonent bi sallallahu alayhi nekk na pour yéen jullit ñi modèle bi nga xamante ni mooy modèle bu haut niveau bu ngeen mën a am bu baax mais nag ñeel kan képp koo xamante ne nii dafa ragal yu'minu bi dafa ragal yàlla dafa gën yàlla gën tamit na yawmal xiyaam ni muy def àddina yëpp bu ñëwee dina rendre compte kon mooy ay jëfam foofu dañ naan la dañ naan la loolu day wane ne yonent bi sallallahu day wane ne affaire bi bu dee ci diggante ay gërit la wala comme ñun xëye nii léegi ci ñun suñu kii yeeg yooyu waaw comme wiir yeeg yooyu loo xamante ne day dox sa diggante xibla bi loolu loolu day wane ne mën naa nekk te loolu loolu la Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma tamit comprendre woon moo tax léeg-léeg bu doon tuur ndox fekk ko sax ci désert bi day teg gëneen gi fii ba pare même côté kiiwu xibla bi mais le fait que mu ngi digganteeg moom moom da ko doon def la moo tax mu def te moom moo xabis boobu moo kondi te dina bokk après insha allah semaine bii di ñëw insha allah ci masala yi ñuy gis mooy bu dee waa ji ki nga xamante ne saxaabi bi wala ki nga xam ne dafa indi xadiis bi dafa def lu lu mooy waaw moom moo gën a xam moom mooy arraawi adra bi ma rawaa mooy ki nga xam ne moo rapporté xadiis bi moom moo gën a xam li xadiis bi di tekki ak tamit njàngale yi ci nekk keneen ndax lan ndax moo fekk affaire circonstance yi mu xew xam nga keneen man nañ ko ko nettali beneen saxaabi bokkul ak ki nga xamante ni da ko ki ko fekke moom xam na leen moo tax affaire bi xewoon lan moo taxoon mu def lii gis na ko kon kooku ay waxam bu dee contradictoire wax li bi yóbbu di di di dindi kooku moom la ñuy teg ci kaw waxi keneen te moom loolu la comprendre loolu day wane ne kon loolu day wane ne rek affaire bi mën naa nekk. waaw. xadiis moom yaay may wér waaw waaw waaw waaw kay mooy waaw ndax waaw kay mooy mooy ci suñu xadiis bi mm. euh, jazakallahu xayran li tax affaire bi lien bi ndax tamit waxoon nañ ne usul bi mm. dafa général mais nag jëlewuñ ko kan li dul ci biir xadiis yi tamit xadiis yi ñu jot a jàng ci lañ gise luy yóbbu yoo xamante ni dafa loolu lay jàngale ñu ci ñu génnee ko mm. léegi ci xadiis bi kaa boobu mooy lan cas bi ñu concerne ci xadiis bi mooy yaay Maymuna rahmatullah radiyallahu ta'ala anha moom dafa sangu ba pare mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw bëgg cee sangu mu ne ko man kat damaa amoon janaaba mu ne ko ndox bi janaaba ah, waxoon nañ leen ci biir xadiis yi bi ñuy def euh, masala euh, fiqh yooyu ne ñi nga xamante ni moom la ñoom lañ doon tontoo xanaa bi lay ñu ci des doon na bokkoon na ci ne yaay Maymuna euh, radiyallahu ta'ala anha li tax mu wax loolu day wane ne moom affaire bi tere woon nañu ko xamoon na ne dañ koo tere woon moo taxoon bi yore ni saa ndax ndax bu doon ndoxu normal la wala luñ terewul du ñëw naan ko bu doon loo xamante ni da koo da koo duy après bi mu paree te mu ñëw di sangu lool te naka du ñëw naan ko damaa ci woon mais le fait que mu koy alerter naan ko ah attention. ndox mi kat dama ko utilisé woon te ma am janaaba mooy xamoon na ne dañ koo terewul te xadiis bi njëkkoon mooy xadiis bi ko bi ko jiitu woon ba ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo wax mu leer mooy ne dafa tere koo xamante ni day sangu jigéen buy sangu ci desitu jëkkëram ak jëkkër guy sangu ci desitu kële mooy góor góor ak jigéen vice versa xam nga loolu da ko wax ba pare nag mu fii ci biir kër gi mu def le contraire ak loolu mooy ne ndefit bi bi bi bi soxnaam sangoo woon moom la ñëwoon doon sangu loolu moo tax mooy même exemple bi ne bu leen di bu leen di tuur ndox walla ngeen di dem àll bi jublu kaaba bi xibla bi wala ngeen wan ko ginnaaw ba pare ñu gis ko biir këram mu def lu contraire ak loolu mooy même kaawu xadiis bi ñu am te nag ci kaw loolu dañuy wan lan mooy ne lan mooy ne day wane ne loolu mën naa nekk loolu moo taxoon xanaa bi lay rahmatullah alayhi jaay mi lenoon affaire bi bokkoon na ci yooyu ne leen mbir mi kat du ñu ngeen ko gisee mais mooy ne jaay yéen li ngeen wax li ngeen wax mooy ku ko def baax moo gën man na baax ba mooy de yow ndax lan mooy doo dugg ci benn wute boroom xam-xam mais nag ku def lii day wane ne comme Yonent bi sallallahu def na ko te du def lu xaraam day wane ne lii mën naa nekk. mooy na aljawaaz lay tekki mooy ne mën naa nekk mooy kenn du ko def ñu naan am nga bàkkaar déedéet amul bàkkaar ndax lan dafa topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li mu def nañ leen tamit bi ñuy wax ci ci kaawu ci euh, personnalité yonent ay jëfam bokk ay jëfam waxoon nañ leen yoo xam ne dafa moom la ye moom moom particulier yi la yooyu yooyu taxul ñuy wax mais cas yi mel ni nga xam ne dafa tere leen wax ko ba bare def lu contraire loolu day wane ne lan mën naa nekk mooy ne def bi ku ko def kenn du ko ne li nga def baaxul déedéet mooy ne mën naa nekk lay teg naa boobu la woon moo doon dernier bi yàlla naa mën nañu leen boobu soobee yàlla wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa